yoonu yàlla léegi insha allahu taala ñu daal di gis maanaam bunt bi kii bi nga xamante ne moom moo ci tegu muy kitaabul imaan mu ne kitaabul imaan maanaam téereb ngëm téereb ngëm maanaam kon kitaab maanaam téere ngëm maanaam ci nga xamante ne dafay leeral mboolem li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu ngëm maanaam ndax wax yu bi kat gannaaw bi nga xamante ne wax yu bi am na li nga xamante ne moom moo ci war a teg mooy gëm yàlla gi ñu gëm yàlla waaw gëm gi nga xamante ne moom lañu war a gëm yàlla te wax yu maanaam looloo ko tax a indi maanaam nit ñi gëm yàlla te it gëm yàlla mooy yoon wi nga xamante ne moom mooy mooy yoon wi wi wi fi sës ngir yegg ci yàlla amul weneen yoon ngëm rek képp koo xamante ne gëmut yàlla maanaam ñu naan diw yegg na ci yàlla wala yu la laa budda daa war a gëm yàlla ba noppi maanaam ak keneen ku mën a doon loo mën a nekk bu fekkente ne gëmoo yàlla maanaam nekkoo ci yoon wi mu ne baabul baabul imaani wa qawlu nabii sallallahu alayhi wa sallam buniya al islaamu ala mu daal di njëkkee buntu boobu ne baabu baabu buntu al imaanu maanaam baabul imaani buntu ngëm wa qawli nabii ak waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom la wax ne buniya tabax nañ al islaamu ngëm ala xamsin ci juróom maanaam nga gis ne kon bunt bi daf koo nose ngir wax ne ngir jàngale ne ngëm yàllakat du ay wax kese maanaam du it du euh, naan xol rek am solo déedéet ngëm yàlla euh, <laughs> maanaam loolu tax mu ne wa qawli baabul iman wa qawli nabi sallallahu alayhi woo woote moom ngëm yàlla qawlun wax la wax la wa fi'lun ak jëf ah ci riwaayat al moom dafa ni qawlun wa amal maanaam wax la ak jëf xam nga fi'l ak amal lu lu leen wutale fi'l moom mooy jëf joo xamante ne dafa instantané moo tax mu ne alam tara kayfa fa'ala rabbuka xanaa xooloo ni nga xam ne noonu la sa boroom jëf la jëfee ak waa asxaabul fiil ndax benn yoon booba la am waaye amal mooy jëf ju sax moo tax borom bi subhaanahu wa taala buy wax nit ñi danaan waa amilu salih wala voilà maanaam ñii jëf lu baax maanaam mooy loo xamante ne day sax dans la durée te dañ koy saxoo loola dëgër moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim muy waxu salaf yi ak xalaf yi ñoom ñëpp dañuy wax ne ngëm yàlla maanaam lu ñuy fas ci xol la waaye tamit li nga xamante ne dañ koy jëf la dañ koy wax ci làmmiñ waaye dañ koy jëf tamit ci ay cër waaw loolu moom mooy li nga xam ne mooy mazhabu salaf yi wa yazidu te day yokk wa yanqusu te day wàññeeku mu ne qaala wax na allah bur yàlla taala aji kawe ji maanaam saxiix imam al Buxaari dafa yéeme ngir lëkkale gi muy lëkkale alquran ak maanaam mu ne moo tax téere la boo xam ne téere bu lislaam la bu matale bu téere xadiis kese téere la boo xamante ne ci wàllu lislaam ci lépp la aju mu wax na allahu bur yàlla taala aji kawe ji mu ne li yes daadu ngir ñu yokk imaanan ngëm ma imaan mu ànd ak seenu ngëm maanaam ngëm nag moom mooy dëggal maanaam ci lam ci ci ci luxa mooy dëggal rek mooy tasdiq waaye nag bu fekkente ne ci l'islam la mooy mooy dafa am leneen lu ci mooy at tasdiqu ma al qabul wal izan maanaam mooy dëggal gu ànd ak nangu wommatu ak wommatu maanaam ak wommatu loolu daf ci am maanaam moo tax wax la ak jëf te day yokk te day wàññeeku mu ne li yasdaadu ngir ñu yokk imaanan ngëm maa imaanam ànd ak ànd ak maanaam seen ngëm lool mooy wane ni kon ngëm day yokk am na beneen aaya bu ne wazidnaahum hudan maanaam yokk nañ leen ngëm maanaam mooy maanaam yokk nañ leen njub gis nga mu daal di indi fii njub maanaam mooy ne ndax njub dëgg-dëgg mooy ngëm nit koo xamante ne gëmul yàlla jugut waaw gëmul yàlla moom mooy jubul rek waaw maanaam mën naa def loo xamante ne dana dëppook njub waaye ba tey nekkul nit ku jub mm-hmm. ndax njub moom mooy alquran ak sunna mu ne wayazidu te dana yokk moo beneen aaya la mu ne wayazidu te yàlla dana yokk al al dana yokk allah bur yàlla alladina gaa yi nga xam ne daw dañoo sàkkoo njub dañuy mm-hmm. tegu ci yoonu njub bi di jéem a def lu ne ci njub mm-hmm. moo tax mu ne ihtadaw maanaam mooy ne du du ne dañoo jub de waaye dañoo nekk di def yitte ci njub nekk ci njub gi ba pare sax ca mba mu ne ñooña hudan yàlla dana leen yokk njub ak beneen aaya boo xam ne daf ne walladina tadaw zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum mooy na gaa yi nga xam ne tadaw dañuy sàkku njub dañuy nekk ci njub gi di di di ci sax di ci def effort di ci def yitte ndax taagoogu ñu ci yokk mooy wane ne ciy da ciy gën a def effort di ci di ci def yitte nekk ca sax ca mu ne ñooñee nga xam ne ñoo nekk ca loola zaadahum yàlla dana leen yokk moom buur yàlla hudan njub wa aataahum te dana leen jox taqwaahum seen ragal yàlla maanaam seen ragal yàlla ga ñuy sàkku fañ ca bëgg a yàgg yegg yàlla dana leen ko jox maanaam nga gis ne kon dafa lëkkale ngëm yàlla ak njub waaye lëkkale ko ak ragal yàlla maanaam loolu ndax ñoom ñëpp dañoo nekk benn insha allahu taala dana ko gën a leeral ci buy indil ci aaya bi nga xam ne moom lay wax laysal bir laysal bir ah? ci bunt bi ñu bi ci tegu waaw bi tegu ci bii waxaw qawluhu maanaam waaw bi tegu ci beneen bi voilà maanaam bi tegu ci bi tegu ci bii hmm. waaw te ah, baabu du'a ukum imaanukum boobu hmm. voilà ba ca tegu <laughs> waaw kay te baabu du'aakum imaanukum boobu loolu daañ ci ñëw insha allahu taala ci leeral ko mu ne walladina gaa yi nga xamante mu ne mu ne wa qawluhu borom bi tamit wax na moom borom bi subhaanahu wa taala mu ne wa yazdaada dana yokk alladina gaa yi nga xam ne amanu gëm nañ imaanan ngëm maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm te nekk ca ngëm ga te dëggu ca yàlla dana leen yokk ngëm maanaam moom ci lii ci aay yii mu ne yii dañ ci bokk na ci li nga xamante ne moom la ñuy xamee ci aay yii mooy ne képp koo xamante ne dafa nekk ci njub di def lu baax maanaam loola daf koy yokk ak mbaax képp ku nekk ci njub daf la yokk ak njub moo tax yoonu yàlla boo ci nekkee loola nga nekk ca teg ca sa tàng ca dëggu ca bu boobaa tamit yàlla dalay yokk rek ca yoon wa maanaam saa yoo xamante ne yaa ngi jàdd di di di di déraper rek xamal na yaa nekkutoon ci yoon wi mu ne wa qawluhu mu ne wa qawluhu ak wax gi nga xamante ne moom la wax ne ayyukum maanaam ne ayyukum anakan ci yéen zaadatu moom la ko yokk maanaam aaya bii doo ko wàcc maanaam bu ab aaya wàccee da gis gaa yi ñi gëm yàlla di laajtante waaw maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi nga xam ne ñoo topp seen yoon maanaam saa yu ñu jàng alquran maanaam ni nee na ayyukum anakan ci yéen zaadatu moom la koy yokk haadihi wax yi aaya yii imaanan ndëm mu ne fa amma ndaal alladina gaa yi nga xamante ne amanu dañoo gëm te dëggu fa zaadathum moom loolu da leen di yokk maanaam aaya bu ñu déggaate beneen aaya bu bees wala ñu jàngat ci dara lu bees ci alquran wala ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog ñu jàng bees ci attey diine loolu da leen di yokk zaadatum daf leen di yokk imaanun ngëm loolu moom moo leen di yokk moo tax képp koo xamante ne day toog dañuy jokk ci jotaayu diine ak yooyu waaye yokkuwu ca dara moom loolu moom na xoolaat ne moom xolam ci boppam daanaka dafa soit dafa dee wala boog mi ngi waaj feebar na feebar bu métti na ko faj mu ne xawlu maanaam na soobu ci yoonu ci yoon te dëggal maanaam na sellal te dëggal te jaar ci yoonu yàlla mm-hmm. mu ne wa qawluhu ak wax gi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax moom jalla màgg na màggaayu ëpp xelu mi ndee fi zikruhu ak tuddam mm-hmm. moom borom bi subhaanahu wa taala wax gi nga xam ne moom la wax ne faxshawhum ragal euh, ragal leen leen maanaam ngeen ragal leen fa zaadahum mu daal di maanaam ñu wax leen ne ragal leen gaa yi maanaam alladina qaala lahum nnaasu inna nnaasa qad jama'u lakum faxshawhum ñi nga xam ne nit ñi dañ ñi leen ah gaa yaa gaa yi dajal dajaloo nañ pour pour songu leen de eh faxshawhum ragal leen leen maanaam ñëpp ngi fii ci contre yéen di compter yéen ragal gaa yi ah tiit leen de man de moo doon yéen danaa tiit mu ne nag fa zaadathum loolu yokk leen imaanan ngëm loolu tamit day wane ni képp ku nekk ci yoonu yàlla contre bi ko ñeneen ñi di contre loolu daf ko yokk ngëm maanaam moo tax nit boo ko bëggee yokk ca la mu ne rek maanaam euh, opposé wanam lu mu gëm dëgg rek wan ko opposition moo mboolem ñiy xeex lislaam maanaam dañoo foog ne dañ dañ koy abattre en fait dañ koy yokk ndax lan ndax ñi ko gëm dañuy daal di commencer gën a sax ci ngëm nga gën a révolté wu. Mm-hmm. moo tax ndax lan mu ne borom bi moo ne fazaadahum ndax loolu daf leen di yokk imaan ak ngëm mm-hmm. wa ak borom bi mu wax taala aji kawe ji wa ma zaadahum te loolu yokku leen illaa lu dul imaan ak ngëm wa tasliman ak wommatu mm-hmm. maanaam kon yii yëpp dañ ciy jàngee ne ngëm am na lu maanaam li yokk ngëm li yokk ngëm mooy lépp loo xamante maanaam lépp loo xamante ne lu baax la rek maanaam day yokk ngëm mbir yu baree baree bari tudd na leen fi mu toll nga gis ne yooyu yëpp dañuy yokk ngëm ñu xamee ci ne kon ngëm day yokk waaye ngëm day wàññeeku ngir ne lépp loo xamante ne bu bu lu baax ñëwee mu yokk bu lu bon ñëwee mu wàññeeku maanaam loolu niki noonu loolu kon dañ ci xamee ni ngëm day yokku niki noonu day wàññeeku maanaam loolu wuuteeg li nga xamante ne moom la euh, murji ay di wax ndax murji ay jàpp nañ ne ngëm du yokk du wàññeeku maanaam ñoom dañoo jàpp ne maanaam man ni ma gëmee yàlla moog yéen ñii képp kenn ci yéen ñu ni mu gëmee yàlla ñoo yem ni ki noonu nii Seydina Aboubacar radiyallahu anhu gëmee yàlla ak ñun ñii niñ gëmee yàlla moo yem ni ki noonu ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Jibril alayhi salaam ñoom ñëpp niñ gëmee yàlla ak suñu ngëm yàlla gi yoo yem ndax lan ndax ñoom dañoo jàpp ne ngëm mooy dëggal rek te jëmmi dëggal gi am na ba noppi maanaam ñoom noonu lañ ko jàppee waaye nag loolu xam ngeen ni jubut loolu ku ne ku ne xam na ni jubut ndax su fekkente ne maanaam te it wax ak jëf ak lépp def ci aju ñoom nag dañoo jàpp ne jëf ji ak wax ji bokku ci maanaam loolu moom moo tax naan booy man gëm noo man affaire bi sama xol laa koy dundu man mi ngi sama kii loolu xol rek am solo mbir mi mi ngi nii ci si man maanaam man ni non loolu moom du dëgg moom loolu yëfinaa naa la maanaam ndax loolu moom yëfi naa feq la te képp ku ne nangam duma ma ci wax wala nangam du ma ci def ngir ne damay maandu wala ngir ne nàngam mi ngi wax ci lu ko gën a ñàkk solo képp koo xamante ne nee na képp koo xamante ne nee na du ma juger kenn te du ma juger lenn man du ma yàlla bay juger nit ñi mbir dina xew ci ku gëm yàlla mu juger ko daal di koy tuumaal wax ko ci moom lu ñaw kon nag loolu moom yëfi naa fekk la rek yàlla nañu yàlla sàmm mu ne wal xubbu imam al Bukhari rahimahullah rahimahullah mu ne wal xubbu te sopp bëgg fillaahi ci yàlla wal buxud ak bañ fillaahi ci yàlla mi nag imaani ci ngëm yàlla la bokk subhaanallah maanaam ni nga xamante ne te yii yëpp ay xadis dañ koo dëgëral maanaam ni nga xamante ne noonu lañuy ñuy bëggee ngir yàlla noonu lañ war a bañee tamit ngir yàlla maanaam mbir mi du bëgg kese na ah, bañ ci la bokk te bu ñuy bañ ngir yàlla loolu tamit dafay bokk dafa bokk te bañ ngir yàlla loolu bëgg yàlla la mm-hmm. bañ ngir yàlla loolu bëgg yàlla la mu ne kon nag yooyu nag dañoo bokk ci ngëm yàlla yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bi ñu ko laajee ñan ñooy nitu yàlla yi nga xamante ne képp ku leen gis fàttaliku yàlla mu ne mooy ñoo xamante ne dañuy bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla di kontaan ngir yàlla di mer ngir yàlla mu ne ñooñu la te loolu moom te te ñooñu muy wax jikko yooyu muy wax mooy ma fatihul kunuz yi ñoom ñoo yor jikko yooyu matal ko sëkk sëkk sëkk sëkk mooy kon ñi te ñooñu ñooy ñi gën a kawe ci awliya yi mooy ahlul mahabbati ak ahlul itlaaqi te loolu gisoon nañ ko ci kunuus yi voilà xadis yooyu maanaam moom mooy kon ngëm dëggal ngir yàlla maanaam bëgg ngir yàlla di bañ ngir yàlla te doo bëgg kenn lu dul ngir yàlla doo jegeñal kenn lu dul ngir yàlla doo sori kenn ci sa bopp lu dul ngir yàlla doo maanaam yàlla daal mooy tax mooy balance bi ngay teg waaw ku nekk daal moom daal ku bëgg nga jege ko na na nekk ci li yàlla bëgg ku bëgg nag nga sori ko na nekk ci li yàllay bañ mu ne wa katabata bind na Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala an te moom mooy ci moom ci euh, xalifa yent bi la bokk salaasam bokkoon ci saab yu mag yi maanaam nga xam ne moom la ñuy tuddee sax xaamisul xulafa ne juróomi juróomeelu xalifa yi nga xamante ne moom ci ñaari at maam bi muy am 35 ans la yéeg ci nguur gi bi muy am 37 ans la génn àdduna te ci diggante bi defar na ci li li yàqoo lépp ci l'islam bi ci diggante bi ci mboolem fànn yi économie bi euh, ci wàllu diine ji ci xam-xam bi moom moo tax ñuy bind xadiis yi moom mooy ki njëkk jàng moom mooy ki nga xam ne moom moo euh, moo yittiloo woon nit ñi ci loolu comme ni imam as-Suyuti wax awwalu jaami' al-xadiis wal asar ibnu shihabin amirun lahu omar ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk a dajale ki njëkk a dajale ay téere di bind xadiis moom mooy ibnu shihab gis nañ ko ba tey imam ibnu shihab mooy az-Zuhri mu ne ki ko ko digaloon nag mooy Omar Omar ibn Abdul Aziz bii lay wax radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne imam Ahmad ibn Hanbal nee na xaw ma kenn ci taabi'i yi maanaam ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhum koo xam ne moom waxam xujja la lay la ginnaaw xam nga dañ naan waxu saxaaba ndax lay la wala déet waaw maa waxu saxaaba li ëpp ci borom xam-xam yi radiyallahu anhum dañoo jàpp ne lay la su fekkee amul beneen saxaaba boo xamante ne wuuti nag moom maanaam day daal di nekk argument waaye ginnaaw saxaaba yi keneen ku wax ku ne sa wax nga wax de. sa wax du argument ci dara sa waxu bopp daal la lañ ko mën a wax waaye nag mu ne kenn rek moo mucc ci loolu mooy Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu taala moom moo tax dafa bind ilaa adi ibn adi danni ko inna li wér boor mooy lil imaani ñeel na ngëm faraida ay farata wa shara'i'a ak ay yoon wa xuduudan ak ay dëxal maanaam ay ay frontière wa sunanan ak ay ay ay ay mbir yoo xamante ne ay sunna la wala yu ay loo xam te ne dañ koy baaxoo mu ne yii yépp ci ngëm fa man képp koo xam ne istakmalaha matal na ko istakmala na xam ne matal na al iman ngëm maanaam moo tax yoonu yàlla noonu la mel dafa am yii yépp moo tudd te ngëm moom mooy jëmm yoonu yàlla bi loolu euh, am na ci benn kii buñ bindoon sajaratul kaw ni maanaam l'arbre cosmique maanaam ci loolu la maanaam ne mooy ngëm ci boppam mooy garab gi nga xam ne moom la ñuy yéegi di dem ci yàlla mm-hmm. moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci xayal ci bi muy rañaan moom la gis mu jëmmal mu nekk jëmm ci sidratul muntaha maanaam nga xamante ne euh, loolu yoonu yàlla yëpp ci garab googu lay amee te moom mooy ngëm ci jëmmi boppam daañ ko gis insha allahu taala ci umurul imaan baabu umurul imaan maanaam nga gis ne kon mu ne ngëm loolu la hmm. maanaam moom mooy garab googa maanaam mooy li nga xam dafa am ay car dafa am lépp maanaam nga xam ne bu ñu ko doon melale dañ naan daa ay farata am na ay yoon am na ay sunna am na yoo maam yoo xam ne ay yu ñuy baaxoo la am ay dëxal am ay frontière képp ku ko matal nag matal na ngëm wa man képp koo xam ne lam yastakmil ha matalu ko lam yastakmil matalul al imaan a ngëm fa in bu fekkente ne nag aish dund naa man fa fasa u bi fa fasa u bayyin bay ubayyinuha dinaa xel seef naa koo leeral la hmm. lakum ñeen leen xattaa mbéte taamalu ngeen jëfe bi haa ci moom maanaam bu ma dundee bu ma guddee fan bu ma yàlla mayee ay fan rek danaa danaa leen leeralal lépp ci bunt boobu waaye nag borom bi subhaanahu wa taala moo dogal ne loola amut hmm. mu ne waaye wa immit amut waaye su ma su ma génnee àdduna hmm. ma ana nit déet man di nekk ala soxbatikum ci seenu àndandoo bi xare sa di kuy xër maanaam nekk ci seen àdduna bi yitteelu maanaam nga gis maanaam yàlla rek ko yitteel toog ci àdduna bi du moom mooy yitteem te ànd ak moom moo nekkoon buur bi buuru mbooleem jullit ñi ci àdduna bi subhaanallah mu ne wax waaw te te lii nga xam te ne moom la wax moo tax imam al yi yooyu yëpp nag la leeral la indi def ko ay bunt ay bunt def ko ci saxiixam bi ci maanaam mooy lépp yi aju ci mbir bi yëpp moom la def ci bunt bi kitaabul iman bi inchaa allah moom la ñuy jàng benn par benn mu ne wa wax na ibrahim maam ibrahima sallallahu alayhi wa sallam ah waaw waaw waaw wax naa ko de wax na maam ibrahima sallallahu alayhi wa sallam walakin waaye li yattama inna ngir mu dal qalbi sama xol maanaam moom mooy liyatma inna ngir mu dal qalbi sama xol maanaam loolu lu muy tekki maanaam moom mooy ne sama xol maanaam yokk am xàqul yaqin ndax maam Ibrahima alayhi salaam amoon na ilmul yaqin xamoon na dëgg-dëgg ne yàlla moom mooy dundal mooy rey waaye dafa ne damaa bëgg yàlla nga wan ma ana naka ngay dundalee ñi dee mu ne ko xanaa gëmoo mu ne ko ahankay waaye ngir sama xol dal maanaam mooy parce que la muy gis ba tax ak la muy la muy mos ak la muy xam. ba tax xelam di gën a dal mooy ne ngëmam yokk na ca loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii maanaam mooy ne moom ci boppam mu dund nan la ñuy dundalee ku dee maanaam ndax moom da daan gis wala da daan dégg rek xamoon na ko waaye dund ko maanaam dundul moom ci jëmmi boppam maanaam euh, jël euh, picc yi teg leen woo leen moom ci boppam secret bi na ci moom muy dundal ku dee loolu amugu ko woon. loolu nag maanaam le fait mu war a dund loola loola la doon wax waaye moos xam ngeen ni moos maam Ibrahima alayhi salaatu salaam moos xam ngeen ni euh, euh, man ni ma gëmee ni euh, man mii sax ak li may doyee yëpp gëm naa ne yàlla moom mooy dundal ji dee te xam xam xam naa ko bu wér moom loolu moom xam naa ko moom waaye nag ana naka lay amee loolu moom maam Ibrahima alayhi salaam maanaam ak secret bi maanaam naka lay koy dundee moom ci boppam bu ko doon def ni muy mel. loola la ko loolu muy dund ko xaqul yaqin googu loolu moom la doon laaj te loolu borom bi defal na ko ko ndax mooy xaritu yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax waqaala wax na Muaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu mu ne ijlis toogal bi naa ak ñun nu'min bu ko defee ñu gëm saa ak waxtu maanaam mooy ñu yokk suñu gëm parce que Seydina Muaz radiyallahu anhu kay xam ngeen ni ah waaw léegi kon bu waxee mbokkam naan ko kaay ñu toog bu ko defee ñu gëm mooy ñu yokk suñu gëm maanaam ñu waxtaanee loo xam ne dana tax ñu yokk suñu ngëm waqaala wax na na ibnu mas'ud saxaabi bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu mu ne al yaqiinu gis nga yaqiin googu ñu doon wax mooy wóolu googu al imaanu mooy ngëm kulluhu lépp maanaam ngëm gu mat sëkk sëkk sëkk mooy yaqiin maanaam mooy xaqul yaqin te moom mooy maqaama afraad yi afraad yi xaqul yaqin googu la ñoom mooy mafaatix yi ñu doon wax léegi mm-hmm. mooy ahlul mahabbati yi ñu ñu màgg ahlul itlaaq yi mm-hmm. ñoom ñoo gën a kawee ci ngëm ngir ne ñoom yamuñu ci ilmul yaqin ak mais ñoom xaqul yaqin lañ am dañuy dund mbir yi ci dëgg mm-hmm. moom la moo laa Mawlana Ibn Mas'ud bi wax nii radiyallahu ta'ala ni ngëm dëgg dëgg ngay dund mooy xaqul yaqin yoon wi yëpp nag mooy yoonu yàlla yoonu yàlla lii rek la moo tax mu ne al imaanu mooy ngëm te ngëm mooy yoonu yàlla lépp a ngi mu daal di wax ne wa qaala wax na ibnu omar muy abdullah ibnu omar ibnu xataab radiyallahu anhu te ñii mu fi tudd mooy ñi maanaam saxaaba yi nga xamante ne dañoo ràññeeku ci seenu spécificité ci topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ak jàngale ko mu ne abdullah ibnu omar radiallahu taala nee na laa yablugu du jote mukk al abdu jaam bi xaqiqata taqwa dëgg dëgg ragal yàlla gis nga mu tudd ragal yàlla mu indi waxu ragal yàlla fekk ne ngëm yàlla la doon wax mm-hmm. mu ne xattaa mbete yadaa mu bàyyi maa lépp loo xam ne xaaka day yëngatu fi sadri ci dënnam lépp loo xamante ne dalul xelam rek mu bàyyi ko wuute am na ci lii wala yooyu moo tax waa ahlu tasawuf di wax ne su fekkente ne dafa am mbir moo xamante ne dañuy wax ne lii xaraam na ñenn ñi naan xaraam na ñi ci des ni xaraamul yow bàyyil bu fekkente ne dafa am mbir moo xam ne ñii dañ naan farata la ñii naan du farata yow defal maanaam en tant que suubu ku suubu ci yoonu yàlla loolu nga war a def moom mooy waxu naa Ibnu bii bi radiyallahu ta'ala anhuma maanaam moom mooy ne tamit mooy ne da ngay jàppee fa euh, yi nga xamante ne ay sunna lañ wala dañ koo sopp nga jàppe ko comme ay farata yi nga xamante ne tamit dañ koo sib nga jàppe ko comme u xaraam maanaam loolu mooy yoonu yàlla yoonu yàlla maanaam tariqa yi kenn du ci dugg ngir ñu wàññil la say jaamu yàlla wala boog maanaam ngir nga bara mën a mooy yàlla après nga dem àjjana déedéet du loolu dégg nga mu ne waqaala mujahid imam mujahid rahimahullah ah, mooy mooy imam bu màgg boobu ci tafsir mu ne shara alak dinañ ko gis insha allahu taala shara maanaam yoonal la lakum ñeel leen mi ne diini ci diine maanaam ne yàlla yoonal la leen ci diine maanaam li mu teg mu ne aw say naaka dénk nañ la yaa muhammad yow yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa iyaahu ak moom maanaam li euh, euh, borom xam-xam wa xadis yi maanaam ñi yëngatu ci xadis dañuy wax fii nii wa iyaahu ak moom maanaam yent yàlla noox lay wax alayhi salaam maanaam mu lëkkale buntu bi ak buntu bi nga xam ne mooy kitaab ba war waxee nga xam ne aw xëy naa ilayka wa ilaa nuuxin kamaa aw naa kaw kamaa aw xëy naa ilaa nuuxin maanaam yent yàlla noox maanaam yéen ndax yéen ñaar ñi liñ leen digal mooy lan diinan diine joo xam ne waaxidan benn la waaye fii alxaafis ibn Hajar rahimahullah neen al imam Sirajuddin al Bulqini cheikhul islam nga xam ne moom mooy sëriñam nee na fii nag euh, wax ji dafa am euh, dafa am euh, problème maanaam tasxiif moo ci am mooy ne ki maanaam dañ niñ ko bindee dañ cee juum ndax wa anbiyaa'ahu lay tekki maanaam mooy ak yeneen taam yi moom yàlla mm-hmm. maanaam wa anbiyaa'ahu lañ waroon a bind ñu bind wa iyaahu voilà waaye boo xoolee imam at-Tabari rahimahullah euh, ak ñeneen ci seen tafsir yi indi nañu wax ji te nii lañ ko indee wa iyaahu maanaam kon muy delluwaat ci yent yàlla noox alaa nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam mm. mu ne wa qaala ibnu abbaasin subhaanallah radiyallahu taala anhu maanaam indi na ñii mu indi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yegg ca njombortal ga maanaam ci ñi gën a ci ñi yegg gën a yegg ca njombortal ga ñooñu la hmm. indi fii mu ne waxaala wax na Mawlaana Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nee na shir'atan wa minhajan mu ne li muy tekk mooy sabilan aw yoon shir'a mooy mooy sharia mooy yoon maanaam li kullin minkum ja'alna shir'atan wa minhajan képp kenn ci yéen wutal nañ ko aw yoon maanaam sharia mooy bi nga xamante ne moom lañ tegal pour ñëpp waaye wa minhajan wa sunna mooy sabilan yoon woo xam ne ñëpp ci war a jaar waaye wa sunna mu nekk tamit ay baax yoo xamante ne ñenn ñi dañ koy beroo maanaam bu boobaa nga gis ne euh, li nga xam ne moom mooy shara'a lakum mina diini loolu moom mooy ñëpp ñoo ko bokk maanaam mooy shari'a bi yëpp ñëpp ko bokk waaye am loo xam ne minhaj la mooy képp kenn mën nga koo maanaam yaa koy moomal sa bopp wala bopp groupe bu ne yaa koy moom loolu moo tax tarixa yi kenn mënu koo dindi ci l'islam bi mm-hmm. kenn mënu koo dindi ci cheminement bi ci yoonu yàlla mm-hmm. waaw waaye nag ñépp ñoo bokkul l'islam bi ak sharia bi loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom la wax ñu jeexal ci ñu daaneele fii nga xamante ne moom lay wax ne baabul nee na buntu mu ngi nii du'a ukum imaanukum maanaam du buntu du'a ukum seenug euh, seenug ñaan wala seenug woote imaanukum mu ne mooy seenu ngëm yàlla maanaam li qawlihi li qawlihi ngir wax gi mu wax moom borom bi subhaanahu wa azza wa jalla màgg na tedd na mu ne qul waxal ne maa yaaba u faalewul bikum ci yéen du def dara ci yéen rab rabbi sama borom lawlaa bu du woon duwaa ukum seen woote mu ne maanaa maanaa fii na duwaa duwaa fii nag fi luxati ci luxa nee na al imaanu mooy ngëm maanaam kon bu boobaa wax ji li muy tekki mooy maa yaaba u bikum rabbukum lawlaa imaanukum maanaam bu dul woon seen ngëm yàlla du leen faale maanaam kon ñu xamee ci ne képp koo xamante ne ak ngëmam dafa des borom bi subhaanahu wa du ko faale waaye fii comme li imam an-Nawawi wax rahimahullahu taala nee na ñu baree baree bare dañuy indi baabul ci bunt bi waaye fekk euh, amut maanaam njuumte la ndax li nga xamante ne moom mooy euh, li wér euh, ci wax ji mooy ne du'aukum imaanukum ci waxu ibnu abbas bi la jokkaloo maanaam wax ji Mawlana Ibn Abbas waxoon sànq radiyallahu ta'ala anhu ne shir'atan wa mihaajan daan ni ah, sabilan wa sunnatan daan ni waaye nag du'a'ukum imaanukum maanaam buntu baabun bi fii maanaam ab maanaam eh, ak njuumte la njuumte la ci ñi doon bind téere bi ñoom ñoo ko ci yokk te eh, loolu nga xamante ne moom la eh, moom moom moom la wax nii nga xamante ne Euh, lii moom moo wér ci tafsiru Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ndax ñu bare baree bare euh, solo nañ ko ci moom ñu baree bare ku mel ni imam at-Tabari euh, rahimahullahu taala ci càllale gu jokkaloo moom solo na ko ci ci ci téere saxe ci téere xadiisam ci téere tafsiram bokk ak ñeneen ñoo xamante ne indi nañ ko ci bunt boobu kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom maanaam te bu boobaa fii tamit maanaam mu wax ne kon ngëm fii maanaam du'a moom mooy ngëm ndax am na beneen xadis boo xamante ne xadis bu wér la boo xamante ne Euh, day wane maanaam bi nga xamante ne waa asxaabu sunan solo nañ ko ci càllale goo xamante ne gu dëgër la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addu'a huwa al ibada mooy xadis sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne addu'a maanaam fii bu ñu waxee baat maanaam huwa al ibada mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla ko mooy ngëm yàlla rek maanaam nga gis ne loolu lépp kenn mënu leen a lëkkal kenn mënul tàqale ngëm yàlla ragal yàlla diine yoonu yàlla maanaam yooyu ak ngëm benn la loolu moom moo tax kon fii maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa annoncé couleur mooy lan mooy mboolem li aju ci wàllu woowu ci wàllu yàlla rek maanaam moom laa dugal ci kitaabul iman te waxu alquran yii ma indi ak xadiis ak waxu euh, nitu yàlla yii maanaam nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum ak seeni ndongo yi lii ñu wax mooy taabii yi ndax ndax euh, ñaar rek ñoo leen rax saxaaba yi mooy sayyidna Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ak Seydina Mujaahid Mujaahid mooy imaamu waa tafsir kat yi Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu moom mooy xalifa bu mag bi xutba bu mag boobu ñii ñoo ñoo leen rax ci indi ay waxam gis ne imaam al mbir bi mais bu yéeme radiyallahu taala anhu wa arda wa ja'ala aliyal firdawsi maswa wa mawa wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alamin jazakum